a'uuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaa bii ñu génn bi wa minnate jeexaloon nañ complètement li nga xam ne mooy nettali umratul Hudaybiya muy umra gi bi njëkk a def ci lislaam muy umratul Hudaybiya bim ne Madinatul Munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu ko gisoon nañu xew-xew yi ak am solo gu mu am solo ak accords yeeg fu na mu mujje tey nag incha allah ñu waroon a gis li nga xamante ne nii ah, mooy jàngat yi njàngat yi nga xam ne moom lañuy tiire ci xew bi buñ ci paree ñu daldi def tafsiru saar bi ci wàcc suuratul fath insha allahu taala njàngale yooyu nag bokk na bi ci njëkk bu ñu toppee fiilu événement yi fi mu jóge mooy bu ñu fàttale ko mooy ne li nga xam ne moo waral umra gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn ngir dem Quraysh ginnaaw juróom benn at juróom benn at a ngi ba mu fa jógee ba léegi mu génn li taxoon mu génn mooy gént gu mu géntoon daal di koy wax saxaabaami radiyallahu anhum wa ardaahum ne leen ngir ñu daldi waajal ngir dem umra ji mu waxaale ko arab yi nga xam ne ñoo waroon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam muy masalatu ru'ya ru'yal anbiya muy géntug yonent yi aleyhim salaatu salaam te loolu yaataloon nañ ko bu baax ci début siira bi gisoon nañu tamit naka la waxyu bi doon ñëwe te bokk na ci waxyu yi nga xam ne moom la yonent yi di kii mooy ar ruya mooy gént te moo newoon prémisu li nga xamante ne mooy risaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy gént googu moo tax yonent bi aleyhi wassalaam daldi waajal génn mu wax tamit ci gént lu am solo pas yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam rekk mais pour jullit ñi moo tax gént dafa nekk dafa am place bu am solo ci l'islam pas ko ñenn ñi léegi bëgg jàppe ndax kom que ñoom ci seenu gisin d'accordu ñoo kuréel sàngam wala waa nàngam ñiy wax ne yenn yi tax ñuy def mooy ci gént lañ ko gis walla yooyu nga ñàkk a ci loolu yow bu mu tax nag nga bëgg a neenal gént ci lislaam dafa am solo voilà ru'yal mu'min waji ngëm yàlla ju baax ji gént wala ñu géntal ko loolu dafa am solo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xew-xew bii dañuy jàngal ne loolu tamit lu am am solo la du rekk bu yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam waaye day am nuñ koy canaliser mooy lu waay ne ndax xam nga yonent bi yu salaatu salaam dana képp koo xam ne gis nga ma ci gént mooy man nga gis sallallahu alayhi wa loolu amul dut koo boo ko gisee moom nga gis léegi nag ah yow comme li nga xam ne moom la euh, al-Izz ibn Abdissalaam raxmatullaahi alayhi ubbee woon waaja mooy bu dee ne dangaa gént yonent bi alayhi salaatu salaam par exemple ci biir gént gi euh, yow loolu préalable la bu ñëpp mooy boo ko gisee boo ko géntee amul dut ne moom nga gis ndax lan seytaane laa yatamathalu bii seytaane mënula jël sama forme la yonent ma lay saab saab wax du mel ni moom léegi mooy léegi dara am benn laaj te moom mooy yóbbu ci waxu tontub seydina al-Izz ibn Abdissalaam raxmatullah alayhi aalimu misr mooy euh, mu newoon boroom xam-xam bu rëy waaw al-Azz ibn Abdissalaam la mu ne mooy euh, laaj bi lii la mooy nga gis yonent mi alayhi salaam ci gént mu wax la loo xam ne Euh, yow ci biti nii mooy mooy bi nga ko déggee bi mu la waxee lim la wax nga def dafa wuteeg li sharia du euh, euh, tëral bu boobaa nooy def xam nga dafa am ku ne ko ndax ma moom xew-xew boobu ak moom mooy xam nga nit ki mooy rikaz liñ naan rikaz loolu dañ koy traité surtout ci wàllu li nga xam ne mooy euh, zakat ak yooyu ndax rikaz rikaz mooy alal joo xamante ne ni comme man ma teg sama loxo ci ci ci ab trésor voilà boo xam ne man benn euh, euh, kii la aventurier la ma dem di di wër ci samay wër ba ci benn àll ma sonn toog ne naa naa samp samay sama tànt fii di gas gis fa ay ay ëmbu jamaa ak oor mooy ne loolu man léegi foo xam ne fii moom leer na ne moom moom moom moom mooy nga teg ci loxo yu mel noonu loolu mooy rikaz ma maadin yi nga xam ne yow danga ciy teg loxo noonu léegi nga am ci dara nga am ko nga moom ko xam nga lool mooy danga ciy génne te loolu du du du jar xawalaanul xawli ci wàllu zakat kenn du ne alal jooju noonu da ngay xaar ba mat un an déedéet ab ah doo danga koy génneel da ngay génn ci rikaas bi léegi nag euh, moom dane da bi mu gisee yonent bi alayhi salaam waa ji moom dana ko affaire bi bu ci génne dara mooy rikaas bi bu ci génne dara léegi nag mu ñëw comme comme moo doon qaadi bi mu wax ko ko mu ne ko ni ngay def mooy da nga ciy génne ndax loolu la sharia bi wax voilà lool la mooy loolu lu ma ci jublu indi nettali bi mooy ne gént yi dañ koy canaliser ci li nga xam ne mooy sharia waaw mooy ne nit manoo man daal gént naa lii rek aywa man moom kon nag aca naa ko doxal lool dañuy xool est-ce que mu ngi ci cadre charia bi ndax charia bi moom moo englobe bi ñépp amul nit manula baax a baax a baax bañ ne waa diw nag moom c'est que nag moom dafa àgg ci sell foo xam ne ay charia tënkatu ko loolu ku la ko wax waxu la lu am loolu ku la ko wax waxu la lu am amul kenn koo xamante ni am na fooy tollu fa yàlla fu tax yow li war demba mële demba mi nekk jullit lu lamdaa mi nga xam ne fiq soriwu ci xamul yooyu yu bari xamu ci dara yow nga nekk ki fi ëpp gin fee sell yow li war demba moo la war ci sharia waaw julli juróom par force ni mu waree dem ba noonu la la ware yow manoo ñëw ñu naan waa ji dafa àgg nag foo xam ne teggil nañ ko lool ku la wax loolu waxu la lu am ak ku man di doon ku la ne tamit dem ba am na fu euh, diw am na fu mu àgg fu tax moom ay aji màkk yi moom newu ci dépassé na ko waxu la lu am ko bu ko amee yépp man kook man geek yépp bu réunir manu ko moom dépassé na yooyu yéen a nekk ci sharia ñun ñu ngi ci xaqiiqa kooku kazzab la waxkatu lu amul dëgg ngoongu loolu amul mooy gis nga ki gën màgg ci xeet yonent bi alei satu salaam Seydina Abu Bakar li ma war moo ko war ci wàllu sharia bi waaw xam nga loolu la nit ñi nag dañuy jàpp ne diw moom am na fu mu àgg ba moo tax moom dafa ñeme ci sharia bi di ci def yoo xam ne ñeneen ñi ñépp ñemewuñu ko loolu amula ku la wax loolu amul saxaaba yi radiyallahu anhum ñi raw ñépp ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ñoom li ma war ci sharia moo leen war li leen war moo ma war amul fenn fu ñuy demee bañ ne ah Seydina Ali moom teggil nañ ko julli wala loolu man ni ma ware ñoo ci yem képp ñépp ci yem moo tax yooyu dafa am solo nit ñu bari nag li leen sànk boo seetloo àddina bi léegi rawatina man sama dëkk laa gën a xam cànkute gu mag ga ne mooy ñàkk xam principe yi mooy ne nit ak fu man di toll ñun neewuñ tollul fen waxuñ ne tolluñ fi ñuy wax waxuñ ne amul sellaay gi ñu koy wooteel amu ko loolu néewuñu ko ndax yenn yi sax dafa leer yow boo ko naree nié yi suñu sëriñ di wax Cheikh Mouhamed Moustapha radiyallahu anhu mooy ne yow boo ko naree nié yow ci sa bopp yaay am problème yow mooy dafa am yoon dafa leer ba seetlug nit mu ngi mel ni Sëriñ Tuubaa radiyallahu ko naroon a fexe yow def ci sam xel ba ne kii nii seetlul yow ci sa bopp yow yaay am problème yow yaay am problème ci sa bopp da ngay da da ngay am problème ndax loolu dafa leer mooy ne par exemple sell gi kenn waxul ne se diw kenn waxul ne sellul mais quand même que sell na moo tax yow léegi moom bu ko neexee bon tàkkusaan bu ko mu bañ koo julli ah ah moom instant bii bu ko neexee sax du jàpp même bu duggee ci wanag bi lu man di defit bu génnee mën na laa jiite loolu ku la ko wax li mu lay wax bu dëgg te kooku boo bàyyee mu jiite la am na <laughs> mooy ne yow premièrement sa julli baaxul am na ji fuqaha yu ñu naan kooku noonu <laughs> eh, man na nekk yéeféer ci loolu nit koo xam dafa ñëw mu leer ko dugg ci toilette def lu ko neex ñëw ne day julli sans jàpp loolu mooy dafa am principe yoo xam ne il faut nit ki xam ko takk ko mu leer ba pare mu dóor a mën a dégg waxu yenn yi awliya yi wax ak yooyu nit moom mu door a xam fu ñuy waxe këne tamit lu ñu man di waxit mooy ne centré waat ko fii te xam ne mënu la lii mooy fu ñu man di tollu bu ñu amee loo xam ne lu mat ñu joxe zakat dañ koy day war ci ñoom par ñu war a dem Makka am wér gu yaram gi am alal gi ba pare toog naan fii ma ne mooy Makka loolu mooy ñàkk xam dëgg mooy non seulement bi di jéem a jël waxu ñoo xamante ne comprendre ci dara foog ne yow yow nga xam ne texte yi gën a terre ci fiqh sax comme ku la ko joxoon doo ko comprendre nga bëgg neew comprendre nga lële ba tax ngay wax lu la neex di def lu la neex loolu amul moo tax gént tamit lu muy am am solo ci l'islam mooy day am yuñ koy canaliser lu ñëw dañ koy natt ci sharia bi ci alquraanu borom bi ci sunnaay yonent bi aleyhi salatu wassalaam inna al qurana huwa moom mooy balance bi lu ay gént ñëw ak num man di extraordinaire yow yoral sharia di ko natt foofu waaye bañ a def tamit ni ñeneen ndax dafa am ñaari boo seetloo li ci ëpp dafa am ñaari extrémité dafa am ñoo xam ne ñoom dañoo dàq mbir mi ndax complètement ndax yiñ ci gis yenn yi gaa yi nettali mooy ñoom duñ gëm gaa yi léegi ñoom loolu tax ñu jaare fa bañ ko sax di ko ku ko kiiwati ñu mel ni ku ko xaraamal même bu dee duñu àgg ci ne dafa xaram ndax xam nañ ne loolu ñemewuñ koo wax mais quand ni ñuy jëfe ak bi ko doxalee envers masalaam gént mooy comme si bëgguñu sax bi ci wax wala ñu ciy nettali dara kenn naan gént na leen nag yooyu lu xanaa bu leen arrangé mu am beneen extrémité boo xam ne dañ ci ëppal jàpp ne ñoom lu ñu gis ci gént wax yu bu taxaw déedéet ne lu ñu gis ci gént mooy wax yu alors que demewul noonu mbir yi nag mooy dangay nekk wasat dangay nekk ci digg bi duggu dóomu voilà wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan naka noonu lañ leen defe ngeen nekk peuple boo xamante ne da ngeen dugg dóomu loolu la mooy da ngay dóomu kon loolu mooy lu am solo la ndax ci loolu ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam deme woon dajale ñépp ngir ñu dem umratul Hudaybiya ndax gént bu mu géntoon waaye waaye mu am beneen affaire mu am beneen affaire boo xam ne dañ koy jànge ci xew-xew bi ba léegi muy ne jullit ñi euh, dañu war waruñu nekk ñoo xam ne li ñu bëgg des fois man nañ koy wone seeni noon ba nga xam ne ñoom meluñ ni niñ leen fooge ndax xam nga nit ku ne ennemi day am ci moom ay préjugés loolu mooy lan Quraysh bi nga xam ne ci lañ dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi ñëw automatiquement dañoo jàpp ni dafa ñëw ngir dal seen kaw yonent bi alayhi salaatu salaam xam lool moo tax ba muy génn ba mu nee saxaaba yi nañ génn radiyallahu anhum daf koo yëgal tribu yi wër Médina xabaa'il yeeg arab yi ngir ñu ñëw ànd ak moom ngir lan umra bu ko defee mooy mu siiw mooy wane yéen yéen ngeen nekk ay ay ay ay ay les la paix di ko wane lool dafa baax que ne man lii lañ lii lañ nar lii mooy suñuy tànk lii ci lii la yëngu mais toog rek naan non ñun moom sama yoon new ci sama suñu diggante yàlla la ñoom nit ñi buñ kiiwul nañ topp nële faalewu ma leen loolu loolu lay sa diini loolu bokkul ci diine yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moo gën a wàkkeerlu ci borom bi kurul moom mais quand mooy mooy yooyu dafa am solo dafa am solo nga wane ko mais ay man moom sama yoon newu ci déedéet yonent mi aleyhi salaam en plus gis nañ biñ àggee ni mu def bi mu àggee waa Quraysh yónnee ay ay ay émissaire mu mu réitérer la le message bi ko tax mu ñëw moom it mu jël yónnee ñoom Seydina Xiraash ibn Umayya Seydina Usmaan ibn Affan ngir lan la paix la moo ñu fi indi lii ñu fi indi mooy lii mooy jullit ñi ñu nit waruñoo bàyyi rek naan suñu noon yi moom nañ xalaat lu leen neex ñun on s'en déedéet ñoom dañoo am ci yow préjugé xalaat bu baaxul yow fexeel montrer leen réellement li nga doon ndax al muslim ki wommatu kooku mooy kiy doxal assalaamu tamit ci kaw suuf di doxal jàmm di véhiculer la paix entre les peuples muslimuhum wa kaafiruhum moo xam ay jullit lañ moo xam gëmuñu ambassadeur jullit noon ngay mel chacun est ambassadeur de l'islam waaw li nga xam ne koo dajeel wax ko ko assalaamu aleykum loolu danga koo war di dund yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wan ñépp ne lii wa ko tax a jóg kon bu ñu toog di may suñu noon yi ñuy xalaat bu leen neexee ndax noonu loolu la noonu ay ennemis il faut ñii di xalaat kër geneen yi da koy waajal mais yow fexeel la tuuba wan ko ne li ngay li nga yaakaar ci man de du ne du loolu moo nekk ci man ndax loolu la tamit mooy loo noonoo nit lu mu noonoo du ko xam Quraysh li ñuy yàgg ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne fa 13 ans ak ñoom avant loolu mu ne woon ak ñoom ñu ko doon seedeel seedeel yu rafet gin koo kii ba mu wootee lu wuteeg li ñu gëm lañ ko jàppe noonu wóolootuñu ko ndax foog nañ xam nañ ne këne kii te ñoom loolu lañ jàpp këne fu mu jóge seen kaw la dal yonent bi alei saatu salaam di leen won déedéet moom li ko tax a jóg mooy umra looloo tax istanfara al araba wa man xawlahu min ahli al bawaadi arabi li yaxruju ma wa huwa yaxsha min qurayshin an ya'ridu lahu bi harb aw yasuddu anil bayt ndax lan mooy bi mu waajee di dem dafa wax ko arab yi wax ko tribu yi nekk foofu wax ko tribu yi nekk foofu ngir ñu ànd ak moom ngir premièrement bañ tamit waa Quraysh mooy li ñu foog foog ne xeexali moo ko fi tax a ñëw ñu daal koy euh, di ko song di ko gaaral xare kon jullit loolu la li ñu doom nañuy nekk ñoo xamante ni des avocats des des kii de de la paix kon lool lu am solo la beneen bi nga xam ne dañ koy jàng ba léegi ci euh, mbir mi mooy yonent mi alei saatu salaam keroog bi muy génn jàngal nañu léppam darsu tawakkul ala Allah jàngal nañu comme nit ñu yàgga jàngale te du daj di ci jàngal at tawakkulu ala naka lay deme wàkkirlu ci yàlla est-ce que ay waxi neen la wala jàpp jàpp ci lële bàyyi sabab yi ne damaa wàkkirlu bàyyi sabab yi déedéet bi nga xam ne ci lay génn lu mu def lu mu def dafa yónnee dafa yónnee koo xam ne moo jiitu waaw dafa yónnee koo xamante ne nii dafa jiitu ngir lan di Busr ibn Sufyan as-Saqafi ngir mu dem lan ngir mu dem daldi xoolal ko ana waa Quraysh lan lañuy ñuy waajal mu jiitu mu nekk bu doon tey voiture bale mu jiitu ngir xool ci kanam tamit joxe les informations ci noon ana ci lan lañu ne lan lañ koy waajal bala ci yoonam yi buñ ko déggee muy al al at tawakkulu ala allah bi nga xam ne mooy sidqu i'timaadil qalbi billaahi wal axdu bil asbaab wàkkeerlu ci yàlla moo tax ñi la doon menacé démb ahzaab démboo njaay def coalition bu rëy ñëw sa dëkk ngir ngir massacrer la yow nga jóg foo jëm nga jëm ci ñoom loolu ku loolu ku amul yaqiin ci boroomam du ko def waaye waaye yemul ci loolu dafa yónnee koo xam ne moo koy jiitu ngir mu xoolal ko xabaaru noon yi di waa Quraysh ah bokk na tamit liñ ciy jàng mooy keroog umra gis nañ umra gi bi muy dem ash'ara al hadiya ash'ara mooy euh, bon jotuma ko woon a firi exactement dama ne woon rek euh, mu mu symboliser def loo xam ne ci lañuy ñuy xàmmee ne lii ca Kaaba ga la mooy dañuy jël dañuy euh, xawan dañuy nàccal fi nga xam ne benn ci ci gëléem yi ba pare tamit am luñ leen di takkal al qala'id ak yooyu mais loolu noonu ñuy defal gëléem yéeg yi ñuy yóbbu foofu loolu bokkul ak musla gi mu tere voilà ndax am na ci ñenn ñi ci yenn euh, ki ñu naan loolu musla la mais sori na nekk musla ndax yonent ci alayhi salaatu salaam musla mooy mooy mooy mooy décapité di dagg ci ci sans rien di lacérer pour rien mais lii nii du musla talu ndaw ngay ngay dagg ci euh, euh, gëléem gi bu ko defee nit ñi buñ ko gisee ak dañuy xàmmee ne lii nii mooy ne pour umra euh, la waaye gis nañ tamit que ne bokk na ci liñ ci jàng mooy ne pour ñi nga xam ne dañuy jóge umra mooy seen miqaat Medina mooy Dul Xulayfa voilà mooy seen umra comme ni nga xam ne noonu la nekk ci at yi ak ñeneen yi tamit loolu mooy li nga xam ne mooy nekk seen miqaat comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam def ndax ahrama bil umra fan mook saxaabaami radiyallahu ta'ala anhum fi nga xam ne mooy Zul fa lool nag moo gën voilà def ko ci miiqaat bi moo gën comme ni nga xam ne mooy ci ak loolu moo gën ca umra def ko ci noonu moo gën ah bokk na tamit ci li nga xam ne ci lañ ciy jànge mooy dafa am sunna boo xam ne mooy su mooy sunna boo xam ne bon dafa mel nii man manuma cee juger mais dégguma ñu bari ñu koy def mooy suuqul yi jënd ay gàtt yoo xam ne da koy yéene yóbbu Kaaba ga ngir rendi ko foofu ngir borom bi ngir saraxe ko foofu loolu nag na la boo xam ne bon wóor manuma ne amatul ndax quand bala nga ne amatul mooy ne yow da ngaa war am information yu leer que kenn defatu ko mais dama ne man ci sama connaissance gisuma man ci wolof yi loolu nag aajuwul rek nga ne man comme que. danga koy jële Sénégal di wom man ba fee boo ko manul man nga ko jënd feneen ñoo xam ne même bu dee da ngay charge nit ñi def ko ndax yeneen ci mala sar sam da ko doon def da doon toog Medina yónnee ay hadiyu ñu yóbbul bu ko Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman comme li sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala wa ardaha wax waaye bokk na ba léegi ci nga xamante ne ni moom lañuy jànge ci lii mooy kaw kaw yi mooy ne nit xam nga yonent bi alayhi salaatu bi mu leen yëgalee mbir yi neen ñu dem ñu ëpp ci ñoom dañoo bañ quelques personnes ñoo ko quelques tribus yu ndaw ñoom ñoo ko ñoo ko dab mais est-ce que dafa tax mu def tour mu def demi-tour ne ah kon nag naa ñibbi non non non non non mooy ne moom deful demi-tour neewul ne naa def demi-tour comme que jaratu ko déedéet mooy dafa continuer malgré ñoom ñëwuñ mooy nit boo newee ci lu baax bul compter boo xamee ne li nga ne lu baax la yëgal ko nit ñi. yow defal ku la ci fekk noonu la ku la fekkul nga ne ci mais man daal bu ma amul ay nit moom moo comme que gars yi daal ñëwuñu laissons tomber kon de di nga yàgg a laisser tomber di nga yàgg a laisser ndax nit ñi ñu bari yooyu mooy ay bëreet rek lañ yor waaye bu jëf jotee ñi ngay am du bari l'islam nag bu dee da ngay xaar ñu bari tax ngay def yonent bi aleyhis salaatu salaam neewul kon naa ba naa ba ndax sama saxaaba yi rek nga xam ne 1400 lañu woon ñii ne 1500 ñii ne 700 700 bi waxoon nañ loolu moom dëgëru mooy waxu imaam Ibn Sa'd ak yeneen ak yeneen waa Makka ak li ñu neewul ne kon wuu saa nañ leen dëpp déedéet mooy lu baax bu ko nit di def yow bul ne man daal saa yi bu ma amul mbooloo duma ko def déedéet yow nekkal ci li nga nekk ku la ciy fekk-fekk la yonent na saa saa bi mu leen waxee ñëwul mais dafa def ñenn ñi dañ koo dab ci yoon bi lañ ko dab ku la ci dab yaa ngi ci yoon wi ku ñëwul yaa ci yoon wi ku ñëw yaa ngi ci yoon loolu mooy julli da ngay am ay principe yoo xam ne danga ciy ne di ci dox mais fu xumb kese fu xumb kese laay ne bu xumbee ñu ne diini ju xumb kese loolu kuy doxale noonu mooy doo dem fen te sax bu boobaa day am beneen affaire boo mooy booma looluy dugg loo ta te ñi dañ koy sax mooy loolu façon ngistal la ndax ngistal bu ñu fi newul du ma loolu loolu après loolu mooy jëmm ngistal mooy boo dindee kon waa ji dindil dindil dindil nit ñi mooy du def dara muy nit boo xamee ne bu la yàlla digalee loo xam ne nag def ko mbooloo moo gën mais nga wax nit ñi ñëwuñu newal ci li nga ne xoolal mais loolu moo mas am bi mooy gis nga nit ñi ñi nit ñu baax ñeek nit ñu baax nag buñ ko waxee mu ngi tàmbali ci saxaaba yi radiyallahu anhu mais yonent mi alayhi salaatu ba muy woote ñaata lañu woon début bi Makka mais ñu néew lañu woon mais néewul moom man naa bàyyi waaye saxaaba yi radiyallahu anhu xoolal biñ nee Medina mais ñoo ginoon a néew ci ci àddina bi xoolal ñu leen wuroon arab yi Ghatafan Quraysh ay ay ay Hamadaan ay iraq fa fële maanaam iraq eh, bahrain ñoon ñépp kenn gëmu ci woon dara najd xijaaz gaa nekk foofu yépp taif najraan ñépp gëmuñu woon yàlla gëmuñu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen niñ leen isolé noonu taxul ñu bàyyi dara ci lañ ne ba tey mu àgg fii mu àgg moo tax nit même ci àddina bi da gëm sa bopp boo xamee ne man lii may def lu baax la gëmal sa bopp ku la ci fekk noonu la ku la ci fekkul nga xam ne noonu la ndax yenn yi moo tax yenn daayira yéeg yenn kii du taxaw doo day commencer après nga dégg ñu ne tas na ndax lan mooy bon nit ñi daal bon ñëwatuñu mais ñëwatuñu même bu dee ñaar ngeen téye leen ci li ngeen di def baax naan baaxul yàllaa tax nit ñi ñëwuñ ñu ngi ñëw nekk leen ci li ngeen ne ñëwuñu ngeen nekk ci leen loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam def mooy bii gaa yi bañee newu fa sax naan nañ toogat nañ ko bàyyi bàyyiwul dafa continuer dafa continuer waaye ci yoon bi gis nañ leneen loo xam ne mën nañ ko ci jàng mooy li nga xam ne consultation gi mu consulter saxaaba yi radiyallahu anhum mu yégee ne waa Quraysh tribu arab yu bari ñu ngi leen di dem nañ ngir jàppale ji leen ñu romb ñoom seen kii yi mu laaj leen est-ce que duñ songu ñii bu ko defee bu jégee ne songu nañ ñoom seen tribu yi ñu bàyyi ñu bàyyi Quraysh ak ñun ba Seydina Abu Bakar radiyallahu ne ko dangaa génn te bëggoo woon xeex li nga taxoon a jóg mooy néeg bi li ma gis mooy nañu continuer képp nag ku dox suñu digganteeg kaaba gi xaatal naa hu ñu xareek moom yonent mi alayhi salaatu salaam di d'accord ci loolu mooy masalatu shura da ngay gis ni xoolal loo xam ne day répété wu tout le temps la day répété wu tout le temps tout le temps day répété wu ndax dundam loolu la woon wa shawiruhum fil amr doonul woon deñ di consulter saxaabaan yi ci li nga xam ne mooy ci mbir yi waaye waxoon nañ la consultation ci li mën a ne waxoon nañ la consultation ndax julli euh, kii dañuy julli julli juróom loolu jarul consulter loolu kenn du ci consulter kenn nit dangay am fulla mooy yow doo boo nee koo xam ne julli dafa jot julliwul surtout julli boo xam ne leer na boo ko julliwul waxtu wi weesu amoon dara noo mën a def waxtu wi génn même bu dee kii mooy waliyu bi dina rëy ci monde bi laa wax bu ko fa mooy jógal nga julli ji jógal nga bul toog naan ah ndax diw déedéet ndax yooyu kenn du ci consulter kenn du ci xaar avis kenn waaw yooyu yooyu ay farata la ni mu nekkee farata ci man képp la nee farata ci moom moom nag defu ko xaw ma lu tax mais man bu ma nekk di kii waxtu man daal li ma xam waxtu waa ngi génn man damay julli ji bala moo génn loolu la mooy yooyu amul consulter jullee julli da leen mu kii ñu julleem déet wala ñu bàyyi déedéet loolu kenn du ci consulter voilà naan sàngara xaraam na xaraam na dafa leer amul consulter ngir ba ko loolu amul bon on va faire pour demander au peuple est-ce qu'on va légaliser on va continuer l'interdiction de la vente ou de la consommation de l'alcool loolu amul kenn du ci consulter kenn loolu du ay objet de consultation dafa am yoo xamante ni ci la ñuy consulter nit ay nit ñi wala boog ab nit wala yooyu mais yi nga xam ne mooy fondement yi kenn du ci consulter kenn weer wi dee na weeru koor shambaan jeex na ramadan dugg na gis nañu weer wi est-ce que dañuy woor kenn du xaar naan naa déglu lu sañu sëriñ di wax déedéet amul sama sëriñ mooy gis ngeen ko affaire yi affaire yi mooy gis ngeen ko wala déet wala boog ñi ko gis doy na leenam déet jeex na mais amul lañu consulter mooy dafa am yoo xam ne kenn du ci consulter kenn bu leeree mu consulter saxaaba yi non seulement pour am seen xalaat mais tamit pour dalal seen xel ndax nit boo koy consulter day gis ni boole nga ko ci mbir yi moo tax yeneen ci wàllu saabsaab daal di leen laaj Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nga gis tamit saxaaba yi radiyallahu anhu moom rek ka wax. bu doon ñun nga gis ku nekk di jaay ne am na lum ci mën a wax looloo tax suñu yenn yi di yàgg suñu réunion yi nga xam ne presque da gis. ay ay age yoo xam ne assemblée générale yoo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu seetaatee mbir mi manoon na def vingt minutes mais mais ndax lan ay doublon kese la waaw di way ñëw wax ñu ne ne ñuy def table ronde wala ku nekk wax mais presque li kenn ki wax moom la ñépp répété waat daanaka xaw koo habillé waat ñeneen. léegi boo nga gis ne mais yow final bi boo xoolaatee dangay gis ne mbir mi dara changé wu ci même affaire bi la rek même contenu bi la mais loolu kenn wax na ko mais noppil ay waaw comme ne ko diw waxee moom sax wax na lépp jarul woon sax may wax jarul woon ngay wax wax ji arrêteel nit ñi yow boo dee yow am nga temps wu ne fi boobu ba ba ba ba xaabaabal am na ñoo xam ne amuñu temps boobu ngeen defi leneen mais nekk xoola saxaaba yi radiyallahu anhu mille quatre cent mille cinq cent personnes yonent bi alayhi salaatu salaam laaj leen kenn na tontu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te ñoom ndax doyoon na leen tamit wax na mbir mi jeex na déggoo fenn Seydina Ali radiyallahu anhu ne moom it day wax te lool gis nañ ko keroog bi muy génn Uhud ah bi muy génn mooy euh, maanaam euh, ghazwatu Badr prisonniers gisoon nañ ko bi mu laajee nañ lañ leen di def mais ñett nit a wax Seydina Abu Bakar moo wax Seydina Omar beneen riwaaye Seydina euh, Abdallah ibn Rawaha ci mbooloo mu toll noonu trois cents et quelques personnes yu fekk xare bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam boo ci génnee ñi faatu bariwuñu woon mu laaj leen ñii tontu Seydina Abu Bakar wax keneen Seydina Omar wax Seydina Abdullah ibn Rawaha wax mu jeex takk ñun bu doon ñun ku nekk dina ci fexe wax ngir ñu ne keroog l'histoire retiendra l'histoire ne rien parce que loolu vous n'entrez pas dans l'histoire voilà loolu yëg dugalul kenn ci histoire ay ba ñuy wax keroog diw sax wax na léegi loolu man laa xamul où est l'intérêt lu dul tardeel nit ñi yàq jotu nit ñi ci maali foro ci loo xam ne ce n'est rien ndax lan bëgg rek def sa grain de sel voilà ñu ne diw waxoon na kilifa la moom ku ñuy déglu la loolu loolu loolu amul benn njariñ kenn na wax yonent bi alayhi salaam bi mu laajtee kenn kese wax muy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waaw loolu la kon nañuy fexe pour gagner du temps et être wax yi jaru ko kenn wax na si ça suffit bu dee ne avis boobu ci la ñépp d'accord presque ah te gis nañ tamit keroog après loolu après loolu lan la def biñ ñëwee bay jege Xudaybiya lan la wax ana kan moo ñuy tegtal yóbbu ci yoon woo xamante ne nii dinañu mën a dem kan moo ñuy tegtal yoon woo xam ne dinañ mën a teggi Quraysh Seydina Naajiya ibnu Jundub daldi koy tegtal mooy xoolal yonent mi alayhi salaatu wa salaam wan competence yi lu ne ka ko man lii mooy bu doon ci wàllu marché appel d'offre appel d'offre ana kan dañoo bëgg a tabaxu tali kan moo mën a tabax tali bi ku nekk ne ku man ne man te ñoom it mooy nit ñi sincère mooy xam nga léegi gars yi da gis koo xamante ni am maçon la wala boog ab kii la ab plombier la mais muy muy muy mu bokk ci la appel d'offre boo xamante ne nii ab plombier yow nga bokk ci appel d'offre boo xamante ne nii gars yi ñoom ñoom li ñuy defar <coughs> mooy ay ay ay ay ay ay ay ay mu bokk ci appel d'offre bi moom du domaine am léegi li mu bëgg mooy bu ko jëlee ba gañe ko après mu mu xool bon ay ñoo xam ne ay gaayam lañ yoo xam ne xam na leen ñoom ñu mën a kii nu mu tudd tabax léegi mu am lu mu leen sédd ci mbir mi xam nga yooyu yépp mooy mooy manoo mooy en plus te booy ñëw doo doo doo wane ne plombier nga da ngay bëgg a gëmloo nit ñu ne yow ab maçon nga alors que sori nga loolu yonent ma aleyhi salaatu salaam ci compétent xam mbir yi moom la laaj ana man rajulun ana kan mooy góor gi nga xamante ne nii moo ñuy teg ci yoon woo xam ne dinañu mën a teggi waa Quraysh te lu ñu ko yëg waaw léegi bi mu waxee lool Seydina Naajiya ne man mu ne man waaye xoolal mooy compétence yi compétence yi mbir yi ku nekk ngiraw yàlla nañ koy jox ki ko man moo tax bu corruption amee rek du baax trafic d'influence du baax ndax bu dee ne yow lu ñëw lu ne sa waa sa sa ñi nga gin a jege kese ngay ngay seet même bu dee man ñu ko bu dee mën nañu ko c'est normal ndax ñoom nga gën a xam c'est normal li ñenn ñuy wax nga xam ne naan pourquoi mu koy jox mbokkam mais bu dee loo xam ne du affaire yooyu affaire u nome kese la te yow am nga droit ci nome kan ngay est-ce que da ngay nome koo xam ne wóoluwoo ko xamoo ko ki nga xam kay te wóolu ko ko ngay nome waaw koo xam ne am nga ci moom confiance xam nga ne man na ko am na capacité yi koo ngay nome mais day nome rek ngir nome noonu bu dee nag affaire poste la loolu mooy nekkatul affaire loolu dañuy laaj compétence yi léegi nag bokkul ak man couleur politique yooyu beneen affaire la loolu beneen affaire la ndax bu jëlee poste bi poste bi dafa ànd ak ay règles yoo xam ne ku ko respecté wul ñu jëlee la fi kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ana kan ban góor moo ñuy teg ci yoon woo xamante ne nii. yaxruju bina an tariqin ghayri an tariqin ghayri tariqin allati hum biha ana kan moo ñuy teg ci yoonu wuuteeg yoon wu ñu ne Seydina Naajiya ne man waaye ci loolu ñu jànge ci beneen affaire mooy moom dane Seydina Naajiya ibn Jundub nee na yoon wu dax bu naqari la leen jaaral pourtant am na yoon wu yomb jaar mais quand même foofu boo fa jaaree mooy ne affaire bi mooy la nga bëggoon doo ko am mooy ne nit dangay ngay nangoon ndaar ngar ay coono ngir am li nga bëgg ngir maslaha ngir loo xam ne lenn lii moo baax mooy li yëwénal say mbir nga nangoo ngar loolu ndax fi ñuy yéeg gaay lan la wax la ne duñ fa jaaree affaire bi dañoo sonn sonn goo xamante ni épuisé wu lañ def mais il le mooy ne loolu man da ñàkk épuisé moo leen ci fekk dañoo épuisé wu mais il le faut mooy coono yi il faut mu am ndax bu ñu deful loolu toog rek di ñegenaayu déedéet dañoo bëgg a organiser dara dafa laaj coono ñu def coono bi bi mu laaj ngir loolu waaw dañoo bëgg a nekk un pays développé ñu def li tax ñu nekk ko même bu dee dina metti ñépp mu metteendoo ci ñépp yonent bi alayhi salaam topp ci waxul dara neew ko waay yow sa yoon wi moom gin kaa naqaree jaar waay déedéet loolu la même mooy ki nga xam ne al al al al faadil ittibaa'u faadil di topp al mafdul ki ñu gën Seydina Naaji yonent bi alayhi salaatu salaam nii sangam nangu topp ko topp ko bu koy guider voilà mu leen di guider ñoom ñépp di leen jaarloo ci ay ay ay dune mais mu topp ci rek fu mu jaar jaar ci xeer yi ñii di di tarxiis mu tarxiis ni ñépp te tamit loolu mooy boo jiitalee nit nga xam ne lii man na ko da am ci moom confiance gisoo fenn ci yoon wi mu naan ko waaye yow yow est-ce que fi nga jëm xam nga ko ah léegi nga gis gars yi mooy bu affaire bi commencé kii rek ñu naan waaye yow sa waay yow est-ce que réeroo te waaye xam na fi lé wax ji kay mooy xam na fem xamu fi bu dee xam na fi jeex na bu la nañ jaar nii nga naan sa waay yow foo xam ne yow ma soo fa jaar xamoo fa yow moom d'accord nga ne xamoo fa waaye fu ne mu jaar fa comme affaire bi yow yàgg na ci yow gudd na ruq yi ngeen di jaar bari na oto bi di tourner fu ne ngeen di jaar fu ne naan ko way sawaay yooyu su ko wéréeroo mooy tamit nga am muñu toog noppi ndax loolu ya da nga koy yokk stress kese ndax man nga ko sax perturber après ndax bu yàggee mën nga ko perturber mu réer yonent mi alei salatu salaam bàyyi ko mu yóbbu leen ba ñu àgg waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy bañ àggee Xudaybiya li yonent bi alayhi salaatu wassalaam def ci barkeem ci mu'jiza googu nga xamante ne nii ndox ma bañ ñëwee lañ ko jeexal ndax bariwul woon waaye gis nañ kinaanaam gam ci gam ci sampulu daldi gallax ndeku daldi ciy def teen bi daldi dab daj daj ñépp muy mu bokk ci mu'jizaam yi moom seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam seydina rasulullah ndax mu'jizaatam yi kenn du ko takk mooy ne xam nga ne ay téere yu ñu naan yi dañuy def mooy boo ko doon dajale loolu mënoo ko dajale mu'jiza yonent bi alayhi salaatu wassalaam mënuñu koo dajale di ko takk koo xam ne jëmmam ji alayhi salaatu wasalaam kese mu'jiza la lépp mu'jiza la kooku mënoo takk mënoo koo takk mënoo ko compter di ko takk ah dañ ciy jànge tamit ne nit le fait que mu ñëw demul direct xam nga euh, bi mu contourner waa Quraysh mënoon na jaar foofu dem Quraysh biir Makka mais demu keneen nit booy dal fenn boo ñëwee fen moo noo nekk nekk kilifa foo xam ne yow sa dugg fa man na indi tension mooy bul ñëw rek dugg fa bul ñëw rek dugg fa di jaay ne ñun ñun ñun libre partout waaye ici on est parce que chez nous gi ngay wax ñoom it ils sont chez eux comme que fitna la nar indi bu ngeen ñëwee mooy yëglu leen xam nga yonent ma saa saa bi mu def nii ba muy génn dal di koy wax waa Quraysh daal di wax arab yi ngir waa Quraysh yëg ko lool mooy bu doon tey da ngay téléphoner bind télégramme wala bind kii woo ñooñu ne leen dañ fa bëgg ñëw voilà. ña nag lii moo ñu tax a jóg mais bu dee yooyu yëpp defoo ko boo ñëwee bul ñëw rek ne saaba saaba dugg ci biir ndax lool ay fitna lay indi yonent ma ne saab dafa ñëw campé ca biti campé ca biti Hudaybiya ah léegi ci waa Quraysh seen ci seen émissaire yooyu ñu doon yónnee seen émission yooyu ñu doon yónnee dañ ciy jàngalu am sol mooy gis na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi Mikras di ñëw mu ne hada rajulun faajir te loolu waxoon nañu ko kii waaye la joo xam ne ju kàccoore la bi Suhayl ibn Amr di ñëw mu ne laqad sahula aleykum amrukum seen mbir daldi nañ yombal nañ seen mbir mooy dafa bëggoon at tafaaulul xasan at tafaaul mooy nekk koo xam ne tout le temps il est jullit da ngay optimiste temps ndax kat li ñu jóge horizon bi sawaay bu doon nitu kese wala nit koo xam ne ngëm yàlla newul ci yow yaa yeenu lu tax ngay optimiste ndax Quraysh keroog lañ la encercler nga jóge fa ñëw ñu yónnee la Xaalid ibnul Walid bañ la yëgee mu lay karsi nga ñëw fii taxaw mu ngi mel ni dangaa jébbal ci sa bopp ci say noon yooyu yépp amul dara loo xam ne luy nara luy war a indi ak ot luy dugal optim ak ak ci ci nit koo xam ne nitu kese la waaye ji yu'minu bi rab bi ci gëm boroomam gëm yàlla kooku tout le temps day optimiste muy ak tafaulu alxasan ci tur yi ak tamit ci tur yi kii tudd Suhayl waxoon naa la mooy tasghiru sahl diminutif li nga xam ne mooy lu yomb lu woyof mu ne laqad sahula aleykum amrukum yombal nañ leen seen mbir ah bokk na ba léegi ci li mooy eh, li ñuy jàng ci émissaires yooyu émissaires yi mooy ne bu ñu ñëwee émissaire u say moo xam ñooy sa ennemis yi mag mooy buñ ñëwee doo leen def dara dara doo leen ko def yéefér yi nag bu leen neexee ñu def mais doone ñoom def nañ nii man damay def noonu déedéet Seydina Xiraas ibnu Umayya bi mu demee nuñ def dañoo cor gëléemu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nar koo rey buruloon ahadis ñu rey ko mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy ñëwee defu leen dara defu leen dara mooy ne euh, émissaire te loolu loolu lu ñu yàgg xam la ci monde bi mooy émissaire kenn kenn du ko def dara kenn du ko rey kenn du ko même li nga xamante ne nii moo même bu dee ne lim indi baaxul lu mettee dégg la fa mu jóge loolu loolu malaanum kiiraay lay doon ci moom moo tax waajo jóge woon te Kisra waajooju ñëw wax fa la muy wax mu ne ko bu dul woon émissaire kenn du ko rey konente kon dinañ la rey voilà moom alayhi salaatu wassalaam mais kenn du leen def dara waa fi ñëw Budayl ibn Warqa Mikraz ibn Hafs al-Hulays ibn Alqama Urwa ibn Mas'ud ñoom ñépp ñu ñëw waaye ku nekk ak ni nga koy accueillir loolu lu am solol la mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu accueillir gisoo ñeent lañu ah, Budayl ibn Warqa ak waa Xuzaa bi ñu ñëwee presque dara changé wul ndax ñoom ay allié lañ muslimuhum wa kaafiruhum bi ñu ñëwee moo tax nit ni ngay accueillir nit ñépp mënuñu yem mooy ne nit ki selon moom it dafa am ñoo xam ni ñu mel noonu lañ leen di accueillir bi nga xam ne ci la Mikraz ñëw malgré lim ne hada rajulun faajir bi muy ñëw mais bi mu ñëwee dalal na ko ci jàmm wax ak moom daal di koy wax lan qaala lahu rasulullah falamma ntaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa kallamahu qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nahwan mimma qaala li Budaylin wa ashaabi malgré lépp man moom man Seydina Muhammad duma wax ak kàccoor eh leen ko garde les gardes bu ma jege dafa bàyyi ba mu ñëw waa ñi ñëw wax ak moom mu wax ko même li mu wax ñi ko jiitu woon voilà waaye alxurais bi muy ñëw lan la bi nga ko gisee dana inna hadha min qawmin yata'allahun kii dafa bokk ci nit ñoo xam ne ñoom fi yàlla yeeg ak gëm yooyu da leen a neex ak màggal kaaba geeg yooyu ak seen yooyu moom moom dafa bokk ci côté boobu ndax waxoon nañ la yéeféer yi façon euh, bañ lay wax ci waa Quraysh boo seetloo seen figure yi ni ñu wutee Abu Jahlin Abu Lahab ay ñoom Abu Sufyan ku nekk nga gis même ni ñuy nakka d'accord ak yonent bi alei satu salaam mais ku nekk da ngay gis ni mu wutee keneen ki voilà te ku nekk nag fa nga ne loolu day gën day xaw a junj kii nii ak duretéem ci noonoo gi muy noonoog moom ndax ku meloon ne Abu Sufyan nga xam ne affaire commerce beeg yooyu mooy kooku koo xam ne côté boobu mooy problème am moom moom foofu la gis ne foofu nga nekk menace kooku moom moo gën a neexa kooku mën nga koo soppi ëllëg parce qu'il suffit loolu mu doon ragal que ne yow menace nga ci commerce am ci portefeuille am ci emploi am yi mu emploi bi mu am nga assuré ko que ne demewul noonu da ngeen di mujj mën a nekk. mais sauf que nag ki nga xam ne affaire bi affaire foi la affaire ngëm la affaire pas-pas ci ngeen wuute kooku moom mooy gën naqaree réconcilier ak yow te lool moo daloon ku mel ni Abu Lahab am ñoo xam ne moom ak rëy la comme Abu Jahlin te jàpp ne kii nii warul am waay kii kii manu tekki dara sama kanam kii manula am lu baax lu am te man man awma lu ëpp loolu kooku it mooy ndax kële feebaru xol la kële affaire foi la te lépp dafa dafa delluwaat ci xol alors que alal ji moom sécuriser lu waaj ay affaire am rek léegi ngeen juboo moo tax boo seetloo gaa yooyu yépp Abu Sufyaan moo ci gënu demin moo tax dafa mujj nekk saxaaba mujj dugg ci lislaam gaa yi Abu Jahlin yële buur yàlla xamoon na ne ñee amul dara nu doon demee buñ tuub ak Abu Lahab moo tax ñu ngi noonu mooy ku nekk njaay bi mu gisee kii alxuraysi di ñëw mu ne kii nag noonu la mel moom yëfi ah yàlla yeeg yooyu léegi mu digal saxaaba yi non seulement ñu génne wan ko xaj yu yëkkati leen ñu buy agsi mu gis leen waaye gis ñuy talbiya moo tax agsiwul sax mu dellu ci saase kon lool la mooy ne ku nekk kii nii mu ñëw euh, Urwa bi mu ñëwee mu may ko sax ba ba muy wax ak moom di jàpp si kim bi yooyu di def noonu ndax moom loolu la xam mooy ku nekk nit ku ne loolu nag du ne way sawaay moom moom il n'est jamais euh, constant quoi moom tey mu mel ni déedéet nit ñi la xoolal euh, Wa'il Seydina Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu mais moom bi nga xam ne ci lay tuub si ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais yonent bi alayhi salaatu salaam da koo defal loo xam ne ma su koo defal kenn ndax Seydina Wa'il ibn Hujr dafa ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam lalal ko jël kaalam lalal ko mu toog ci ba mu attirer attention Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi mu demee mu ne ko mais. yow yonent bi alei satu salaam man damaa gis nga def tey nga defal kii loo xam ne masumaa gis nga defal ko kenn mu ne ko mooy lan mu ne ko nga la nga jël kii lalal ko mu toog mu ne mu ne ko ndax kii nii ñoom ay buur lañ famille royale la bokk loolu moo tax li yi wax ñii dañoo soof quoi gëmuñu dara xoolal politicien bi ñëw rek monsieur le maire ñu utal ko place ci kaw mais pourquoi pas duñ ko utal place ci kaw yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ñu jàngal di anzilu naasa manaazilahum mu ngi ci sahih muqaddimatu sahih imaam muslim loolu sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha ne ñun yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo jàngal ñuy wàcc nit ñi ku nekk sa wàccuwaay sa place. addina bi nag léegi mooy ne da gis ñoo xam ne dañuy góorgóorlu ci lislaam loolu ci diine ji sunna mais côté boobu dañ ci problème mooy manuñ leen ni yéen ne góorgóorlu dinañ góorgóorlu mais seen ñàkk xam des fois ndax góor góorgóorlu day ànd ak xam-xam bu àndul ak xam-xam foofu la problème bi ne te boo xamul nag yow neel ah man de xaw ma lu tax ñu koy wax ñu koy def non c'est pas normal conférence bi ñëw conférence bi ñépp toog waaye yow diw damaa gën parce que mooy monsieur le maire rek. wala kii mooy politicien bi monsieur le ministre mu ñëw ñu teg ko ci kaw ci kaw fauteuil yi ci kanamu nit ñi la ça c'est pas normal ça si c'est normal yow yaa xamul dara yonent bi alayhi salaam def na ko ba sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko man gis naa nga defal kii loo masula defal kenn mu ne ko kii ndax ñoom ci famille royale la bo seen mbokk ñoom ay buur lañu voilà loolu la moo tax kii ku nekk ak nañ lay accueillir ndax li ñuy accueillir nit koo xam ne moom ak toolam la yor moom yooyu garaawul moom noonu la mel ay bëyam ay xaram ay kii moom ni nga koy accueillir bu ñëwee sa kër mais manu la bokk ak ki nga xamante nii mais moom moom moom moom chef de cabinet la d'un ministre wala moom ci boppam ministre la ni nga koy accueillir manu ñoo bokk nañu waxante dëgg rek nit ñi nag léegi dañoo tàmm booy ñëw di def lool ñu naan waaj yi walla moom gis nga day privilégié ñii kii ñun lañ naan la lanaa fi rasulillahi uswatun hasana moo tax yi xew-xew yi am conférence ak yooyu c'est normal bu maire bi ñëwee maireu dëkk bi walla monsieur le gouverneur ñu jël ko teg ko mu toog ci kaw voilà du ñëw ñu naan ko toogal ci suuf waa kii leen ko mu toog foofu ci suuf déedéet lool bokkul ci sunna sunna yonent bi alayhi salaatu sam mooy nga teg ko moom palaasam moo ñu jàngal ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay looloo tax ñu nit loolu mooy yow bu dee loolu mooy côté ñi nga xam ne côté àddina la ndax dañu kii ci ñoo ñoom famille royale lañ bokk ñoom ay buur lañ lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom ku sell la boroom xam-xam la ba pare teg ci rawatina bu bu newee mu nekk ligne yonent bi alayhi salaatu salaam dib shérif wala mooy ab shérif tout court kooku it danga koy teral anzilu naasa moo ñu jàngal wàcc nit ñi manazilahum seen wàccuwaay nga ñëw di ubbi waxtaan conférence wala lool nga séen ko wala ñu ne la am na shérif diw nga daal di arrêté tuuti wala commencé la fekk ñu wax la ko après mais c'est normal ñu ñu daal di koy sant même bu dee après nga ne ñu ngi koy xamuñ ne woon ne mu ngi fii yëguñu ko ñu ngi koy euh, di nuyu ñépp di ko dalal moom it di ko nuyu loolu dara newu ci ngen ñi boo ko defee ñuy mer naan ñi ñi gëmuñ dara yow yaa xamul dara yonent bi alayhi salaatu wa moo ñu jàngal anzilu naasa manaazilahum wàcc leen ñi ñi seen wàccu waay loolu ngay gis ñenn ñi amuñu benn yar ndax seen yooyu foog ne ñu ngi def lu baax defuñ dara dangay gis ñu gis koo xam ne kilifa la ñu ñëw ñoom bu ñu ñëwee même buñ koy nuyu dañuy fexe def le tout pour ware ne teguñu ko fenn kënewu gëdd bi ko ñi ko topp jox ñun joxuñu ko loolu nag xam nga loolu mooy mooy aljahlul mubin loolu mooy vraiment l'ignorance totale mu foog ne nag lii mu def moom mu ngi mu ngi def lu baax te li muy def ak safaanoog li ko yonent bi alei satu salaam bi mu jàpp ne en faisant ça moom lay moom lay roy l'islam gi mu foog ne moom lay dimbali bokkul ak li ko l'islam jàngal diw kilifa la respecté ko yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ koy gisee ci rasaa'il yi mais Kaysar kan moo ko gënoon a yées ay Kisra ah bi alayhi salaatu bi muy bind lettres yi di leen bind mais deful comme ni ñenn ñiy wax léegi xoolal saa subhaanallah euh, exemple daa am benn waay euh, newoon na fi euh, moom. par exemple le président conseil français du culte musulman mooy euh, waa ji nekk Paris euh, Dalil Boubacar mais quand mais waa ji xam nga nu ko doon woowee subhaana dalal dalal Boubacar dalal Boubacar xam nga Dalil Dalil en arabe mooy tegtal mooy le Dalil Boubacar la tudd waa ji di ko woowee dalal Boubacar mooy sànku dalal mooy l'ignorance ak dalalul mubin dalal buubakar te te nag pourtant ku góor góorlu la ku góor góorlu la ci kii nangoon bëgg dem jàkk bëgg affaire bu baax ñooy bëgg sunna kii mais xoolal loolu nga xam ne wala tanabazu bil alqab alxuraan tere na la lool demal suuratul xujuraat nit tudd nii ngeen déformer tur bi di ko ay sobriquet yi ngeen koy jox ku tudd dalil le guide nga koy woowe l'ignorant l'ignorance Boubacar te mu ne woon xoolal loolu yonent bi alei saatu gisuñu fenn te buñ ci agsee nañ ko gis bindul min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullah wa rasuli ila qaysar xinziirul mbaam mbaam mbaam xuuxu mbaam xuuxu romain yi ne lettre bii ndax en yi après bismillahir rahmanir rahim comme ñu gise ni ci sulhul Hudaybiya bi bopp lettre la woon min Muhammadin loolu la doon def sallallahu alayhi wa sallam jaamub yàlla di ndawam ila Qaysar azimur Rum njiitu romain yi ki màgg ca romain yi neewul kalbu Rum le chien des Romains ndax lan kii kilifa la mu ne azimur ruum mais yooyu ñun dañuy mel ni ku ko fàtte walla ñuy fàtte yow bu dee ne moo tax yéeféer yu mel noonu ñoo xam ne gëmuñu sax lislaam ñoom ngay jox gëdd boobu lan ngay waxati ci koo xam ne lu loo ko mën a nakk d'accord ak moom quand même jullit la te nangu nañ ne moo jiite lii CFC même bu dee yow d'accord ci structure bi d'accord ci organisation bi lool beneen affaire la mais quand kilifa la ci ñoom ak ña ko fa teg nga ne lan nga ne ko dalaal Boubacar dalaal au de dalil loolu loolu loolu mooy suu adab dëgg dëgg dëgg dëgg te tamit yemul ci suu adab comme ni ñuy kii rek ñàkku euh, ñàkku yar kese mooy yow da ngay bàkkaar ndax yaa ngi koy dénigrer yaa ngi koy jëw yooyu yëpp yaa ngi koy def ba pare yàq turam bi la alxuraan ne wala tanaza wala tanabazu bil alqaab bi sal is al ismul fusuuq ba'dal iman turu kàccoor yi ngeen di joxe ginnaaw ngëm yàlla en changeant yu mel noonu mooy ku nekk nga wàcce ko fa mu nekk amuñu droit ak loo bañ bañ diw loo bañ bañ diw nga ñëw naan président des États-Unis nga saaga doo jaar sax ci président yeneen ci ma sa azimur ruum lu ko gën a màgg ah azimur ruum azimur ruum yow nga ñëw naan ay ay ay ay ay ay ay le con de Moscou kan la ci jublu Vladimir Poutine loolu bokkul ci yar bokkul loolu bokkul loolu la lislaam jàngal hein Donald Trump nga saaga li gënoon sax mooy nga jaar ci le président diw noonu lañu yonent bi alayhi salaatu salaam le président Trump le président Obama après même bu dee ne yow àndoog moom ci lenn le président Poutine ou bien sax nga yem ci Poutine gi mais saaga loolu bokkul ci li nga xam ne loolu lañu lislaam jàngal ku nekk nañ koy wàcce di ko accueillir ni mu ware te tamit Euh, euh, gis nga Mikraz ibn Hafs bi mu ñëwee yonent ma saab saab même lim ne hada rajulun faajir ñëwul mere ko ko wax naa la dafa waxtaan ak moom wax ak moom comme li mu wax ak ñi ko jiitu loolu la wàcce boppam ba kii ñëw di téye sikkim bi néew ko dindil sa loxo jànniwu waaye loolu it dañ ci jànge beneen affaire que ne mushrik ku weddi yàlla moom sobewul sobe gi ñuy wax innamal mushrikuuna najis na najas loolu que alxuraan lim ne ñi nga xamante ne nii euh, ñooy euh, ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna li polythéistes yi dañoo sobewu loolu mooy sobek lan la sobek sobek maanaa la sobek aqida la sobe pas-pas la mais pas sobe yaram mooy bu nee yéeféer ay ay ay ay ay ay ay ay suur lañu tekkiwul ne buñ la dangay raxasu ji wala da sangu ji ndax bu doon lool yonent bi alayhi salaatu wasallam bi wa ibn Mas'ud di jàpp euh, sikkim bi kononte kon après mu raxas sikkim bi ah kononte kon après mu raxas ko mais raxasu ko te gis nañ fi prisonniers yi nga xam ne dañ leen doon yóbbu ci jàkka ji comme niñ gisoon prisonniers yenn prisonniers Badr yi nga xamante ne nii yeneen bi alayhi salaatu salaam bañ buñ jógee neewul sotti leen fa ndox ngeen raxas bërëb bi ndax ñii ay sobe lañ waxul loolu kon yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne nii yu am solo la mooy ne Euh, loolu ndax loolu waa jamaahirul ulama euh, ndax masala moo xam ne imaam Ibn Hazm moo ci kii këne euh, noo ñoom xoolal ma mu naan xoolal ma boroom xam-xam yi kese rek <laughs> te ñooñu mooy ñu màgg ñu lay wax de <laughs> suñu boroom suñu boroom wax lu leer innamal mushrikuuna najas ñoom ñu ne duñu duñu duñu sobe Hmm? lu leer ñu ne duñu sobe mais quand même kan ñoom neewuñ ne du sobe si sobe lañ mais sobeek maanaa la mais du sobeek jëmm te loolu dañ koy jàng fii ci Urwatu ibn Mas'ud mi ñëw di laal sikki mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam même boo ma nee mais de doo xaaral parce que karaw hukmul munfasil la yor attey loo xam ne dafa taqale ko ndax bon loolu beneen affaire la mooy xam nga karaw euh, ndax nit ak euh, bon kii yëpp animal yi mooy euh, comme bu ñu nee mooy xam nga dafa am yoo xam ne du du du lu sax ci mooy du du lu muttasil ci loo xam ne mook yaram bi ñoo ànd comme man ni may dompotee sama sama yaram sama boo dompotee sa sa loxo li muy mettee boo boo dompotee baaraam bi mooy bu dee dafa am we ongle bi nga dompat ongle bi doo ko yëg ndax ongle bi dafa yor xukmul munfasil loo xam ne dafa tàqale ko ak karaw gi noonu la boo téyee sa karaw nii dompat karaw gi doo ko yëg boo ma nee waaw kay loolu la loolu moo tax bokkul lii dañ naan la mais comme que laal na ko nga ne ma euh, ndax boobu beneen affaire la mooy bii sax euh, ndax man na ma wax leneen si man na ma tontu leneen man na ne ma wàll comme que léegi hukmul munfasil la yor te tamit mooy lu sobe gu wow sobe gu wow sobe gu wow bu laalee lu wow du ko transmettre sobe bi ma ne la askay d'accord naa d'accord naa ndax loolu loolu je suis cent pour cent ak yow ndax loolu lu am solo la mooy euh, par exemple yére boo xam ne euh, yére bi daa am ku ko saw nit ki xale boo xam ne dafa sol yére boo xam ne da koo saw benn booy quinze ans bu ya boo wayadi léegi mais affaire bi mu kii ba mbir mi wow ba ba ba saw mi wow léegi ñu toog man ci bus bi ndekete moom côté bi fépp la saw fépp même côté pooj bi yëpp dafa tooyoon mais wow na ma takkaloog moom ma ñëw dugg toog même bu ma yëgee ne te tëbëyam jii da ko sawoon mais man bu ma jógee du ma raxas sama tubay ndax lan sobe bi dafa wow wow na te wow sobe bu wow du transmettre sobe du ko transmettre keneen nga ne ma waaw kay loolu la ma ne la may naa la loolu mais. Euh, jege gi mu ko jege euh, amaana mooy ne laal na ko amaana mooy tànk yi wala lool mais luñ ci man di demee mooy masala boobu gisoon nañ ko ci euh, masalaam mushrikuuna yi ak ñooñu voilà loolu gisoon nañ ko te lool mooy li gën a dëgër contrairement ak waxu imaam Ibn Hazm mooy kon fii pour récapituler kon ci affaire bii nii mooy daldi Euh, di teg nit ñi seen place di teg nit ñi seen wàccuwaay ku nekk ni mu mel ak fonction bi mu am loolu ñu ciy bàyyi xel di ci bàyyi xel waa loolu day am fu bari yooyu yépp jar na bàyyi xel te di ko doxal te di ko doxal ah moo xam naa bon dañuy yem ni pour tey euh, kon ñu ngi ci émissaires yi bii di ñëw ñu daldi continuer ci ba léegi ci côté émissaire Quraysh yi ci diggante Urwa ibn ak jarbaatam bi ak doomam ji di Seydina euh, al-Mughira ibn Shu'ba après ñu daldi continuer insha allahu am na yeneen nag yoo xam ne am na lu ma naroon a euh, loo xam ne dama ko naroon fàtte xam naa mu reprendre mooy bi saxaaba yi ne xalaatil qaswa këne euh, géléem gi de dafa siisu bëggul a dem yonent bi aleyhi salaam ne maa xalaatil qaswa wa ma zaaka laha la lahaa bi xuluq moom siisuwul ne du dem te lool du jikkoom waaye walakin li am ba des mooy xabasaha xaabisul fii li téewoon ña yi ñoo ko téye loolu mooy euh, te junjoon nañ ko mooy ne yonent mi alayhi salaatu gis nañ ñi nga xam ne noonu kan lay défendre noonu ab bàyyi ma gëléem li ñu waxee ci moom loolu mais it neewu leen yéen li ngeen wax baatil la comme ni ñenn ñi di wax ne ne raddul kalaamul baatil mais loolu du kalaam baatil li saxaabay wax du kalaam baatil même bu dee ne man nga ne waaw mooy ci lu général mais quand ci histoire bi ni nga ko jële noonu tudd fa moo baatil day xaw a nekk loo xam ne du loolu mooy li yelloo mooy du baatil lañu wax ñoom li ñu gis la wax mooy ne dañ ko dafa ñëw ba foofu taxaw sukk ñu daldi koy yëkkati ba sonn mu bañ loolu ci biti man nga lii mais yonent mi alei salaatu salaam di leen reprendre ne leen du li ngeen foog mooy dëgg la li ngeen gis loolu ngeen wax mais dafa am lu nekk ci ginnaaw mooy ne li ko té li téye woon ñay ya ñoo ko téye kon dañuy gis ne saxaaba yi li ñu wax du waxu baatil non du kalaat baatil voilà ndax ku xool ci boo demee ci yenn téere yi di nga ko gis bi ñuy yenn euh, kii yi boo demee par exemple ci Zadul Zadul Ma'ad boobu da ne ñoom minha baatil walaw nusiba ila ghayri mukallaf mooy moo baatil bi moo approprié ndax saxaaba yi radiyallahu li ñu wax ci biti noonu la. sauf que yonent mi alei da leen bëgg a ne mbir mi li tax dëgg-dëgg mu def nii du loolu du li ngeen foo du ne comme ni ko yenn euh, euh, comme mbaam am mbaam moo xam danga koy dawal mu dem ba fenn taxaw ne cocc dematul nga fëgg koy yar ba mu sonn faalewu la mbaam moom koo xam xam ni muy doxal bokkul ak lool kii dafa am lu tax man avancé wul te lool mooy li téye woon ñayu Abraha mais muy defa lan la mooy nit comme que le fait que muy euh, mooy nit boo gisee xoolal lii gëneem la de duñu waxee ci moom loo xam ne xam na ne réalité mbir yi dëgg-dëgg du demewul nii mooy am na lu gën a lu tax mais du lu ñu fo mu teggil ko tuuma jooju te sax du tuuma mais mu teggil ko loolu waa lan la ñuy wax ci nit sa mbokku jullit xam nga koom xamoo ko rawatina nga xam ko benn jour ñu ne waaye njaaloon na rek li nga xamoon ci moom yëpp nga teg ko fële jàpp loolu di ko xoole yaa subhaanallah te wax nañ la al baraatul asliya bara al baraatul zimma mooy nit jullit bu ne il présumé lan kooku deful dara innocent la voilà ku fi ne moo def dangaa war indi mooy sa dàq tuuma ngir sa bokk lu ñu ko man di tuumaal tuumaal nga fexe di di positive mbir mi di ko utal ay ngànt di ko utal ay lay rawatina bu dee ne lii bu dee benn amul lii amul preuve wax la loo xam ne ci lu bari ci foog lañ ko teg nga indiwaat leen ne leen lii moo tax rawatina bu dee xam nga ci dara bul toog bàyyi nit ñi naan man dama leen di bàyyi bàyyi leen ñu wax di bàkkaar déedéet leeralal leen réalité mbir yi ngir ñu bañ a di continuer di xuus di jëw seen mbokk wala di wax loo xam ne demewul noonu wala boog dañuy juum ci endroit waawam foo xam ne ñoom teyuñu ko voilà xam naa kon tey dañuy yem noonu kon bii di ñëw incha ñu daal di àggale ba léegi ci njàng di ci ghazwatul Hudaybiya